alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag waaye di xajjatu tamaami wal kamaal wala xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. wa naxnu bi dil xulayfa. ba léegi ñu ngi alayhi wa ci ajam gi bi Dhul Hulayfa muy Dhul Hulayfa ñu ne woon ci wàllu ihraam bi muy yéene aj ak pro formule gi ngay formule la nga yéene muy al loolu taxoon ñu gisoon ci masala yi nga xam ne da doon laal wàllu woowu ci wàllu bi ma ahalla rasulullah sallallahu alayhi wasallam ana la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy moom la prononcé moom la formulé ne buur yàlla man façon ak gii laa la wuyu beneen façon laaj bi nga xam ne moom lañ gisoon mooy ayna ahalla rasulullah ana fan la defe ihlaal moom sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ne ca jàkka ja la ca buntu jàkka ja lamma stawat bihi raaxilatuhu qaa'ima bi mu yéegee ci waruwaay bi bam ne coow taxaw mu jàkkaarloo xibla bi sant borom bi subhaanahu wa taala ci ay tahlil aki tahmid aki tasbix tahmid tasbix ak takbir ginnaaw gi mu ne Ah, fekk jiitoon na mu li nga xam ne mooy badanaam muy gëléem yi hadyu yi mu ne labbayka allahumma bi xajjatin wa umra buur yàlla wuyu naa la ci aj ak umra muy qiraan ginaaw loolu gisoon nañ ay masala ginaaw biñ gisee xëccooy boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim ci ban façon aj la def ifraat wala tamaton wala qiraan gisoon nañ ni est-ce que yooyu noonu masalaam est-ce nii possible nañ ba léegi ñu gisa woon ko neneen masala boo xam ne ba ñu ko résoudre dugg ci jox résultat wu laaj bi mooy est que firi yéene ak ga nga ajoon wala xiraan ga nga yéene woon waaye yow ba ngay ñëw indiwoo hadiyu est-ce que nit mën naa yéene aj bu ñëwee Makka laata muy def benn acte mu transformer yéene bi soppi ko def ko umra ba ñu gisee masala boobu résultat li nga xam ne moom lañ nootaloon te mooy waxu xanaabila yi di waxu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal raxmatullahi ala aljamii këne loolu c'est pas exclusivement réservé ak saxaaba yi jëf jooju mooy firi sa yéene aj def ko umra laata ngay def benn pratique benn acte ci actu aj yi loolu nit mën na koo def ila yawm al qiyaama comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam defoon wa shabbaka bayna asaabi'ihi wa qaala daxalat al umratu fi al hajji ila yawm al qiyaama kama huwa fi saxiixi al imaam muslim ibn al hajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu min xadiisi jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anil jamii yonent mi alayhi salaatu salaam dafa jël loxo yi baaraamu loxo yi roofalante ko pour wanne noonu ne daxalatil xajj al umratu fil xajj ila yawmil qiyaama ni baaraamam yi ni mu ko jëlee roof ko ci yeneen yi mooy boo tàllalee sa loxo ñaari loxo yépp ubbi leen baaraam yi firee ko nga jël yenn baaraam yi dugal ko ci yeneen baaraam yi tëj ko waaw noonu la def wane ne umra ba pare mu ne dugg ci aj ba yowmal qiyam mooy noonu lañ kon ñu xam ne kon du exclusivement réservé moo tax ba ko Seydina moo laajoon laaj bi ali amina am lil abad mu ne balli abadi labad ah, am ba des ndax suñu at mi kese la wala bokk day continuer ba ilaa yawmi mu ne ko ba abad abad kay biñ gisee lool kon xam nañ ne kon Euh, contrairement ak li nga xam ne mooy madhabu al imaamu ibnu abbaas ak zahiriya ak al imaamu ibnu al qayyim rahmatullahi al jamii que ne par force la ko fi boo foofu yéene leneen it aj moom boo ak xiraan boo ndiwul hadiyu day transformé wu neex na la wala naqari na la a tama a umra après nga dugg ci aj gi loolu waxoon nañ la du li gën a dëgër allah kon nag moo tax ñu amoon ñetti façon aj yi day valable ba léegi kuy aji ku ko neex lu ko neex mu tànn ci lii xiraan wala ifraat wala tamaton léegi nag ban moo gën mooy masala biñ gisoon bii weesu te hmm? ñu indi woon dalil yi ci jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal minna kene li gën mooy wax ji teqantal mu ne woon quatrième position ci avis nga xam ne moom lañ gisoon ci avis boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy ne képp koo xamante ne nii daal moom dafa ëndaale hadiyu walla man na koo ëndaale kooku moom def xiraan moo gën ci moom bu dee ne manu ko kooku tamaton moo gën ci moom waaye bu dee ne mën naa sos ñaari voyage yu wuute mu voyage ah dem tukki dem ah, makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daldi def li nga xam ne mooy umra mu defaat beneen voyage ngir ak loolu moo gën ci koo kële te loolu incha allah mooy riwaaya bi al imaam al marwazi jële ci imaamu ahmad waaye ki ko àggale ba boole ci ci li nga xam ne mooy ifraat bi mooy al imaam uh, ibnu taymiya al harraaniyu rahmatullahi waxoon nañ na nag wax ji inshaa allahu taala muy teqantal bi moo gën a dëgër léegi nag ñu pare woon ci côté boobu ñu waroon dugg tey ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam kon bi mu ihlaalee kon ñu revenir ci suñu nettali yi ah bi mu ihlaalee lan la def ah bi mu ihlaalee mooy bi nga xam ne euh, ci la ne labbayka allahumma bi xajjatin wa umra ana la def loolu lañu al imaamu jaabir ibn abdillah ci xadiisam bi nga xam ne mooy bu gudd biñ la waxoon te mu ciy décrire ajuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiisam bu gudd boobu moom lañu doon nett moom lay continuer fi ñu yem nii ginnaaw kon bi ñu gisee ne ahalla bi umratin wa xajj comme ni nga xam ne noonu lañ nootale woon inchaa allahu taala wa huwa a'lamu bis sawaab subhaanahu wa taala Seydina Jaabir duñu continuer ci xadiisam boobu wax nañ la xadiis bi dinañ ko gis ci eh, yaatal incha allah dina dinañ reprendre tuuti ci yenn yi nga xam ne jàlloon nañ ko waaye bu ko defee nga am succession bi même bu dee ne yeneen xadiis yi moo bi mooy bi ci gën a mat mais yeneen xadiis yi yeneen yi dañuy nettali yoo xam ne ñëwul ci fii wala sax yu ñëw ci fii ñu koy nettali tamit moo tax lépp complémentaire kon euh, bi nga xam ne ci la kon ci ñu ngi ci buntu jàkk ji lan moo xew ci buntu jàkk ji Seydina Jaabir nee na radiyallahu anhu ginnaaw bi mu ñu waxee ne bi nga xam ne ci lañu agsi Dhul Hulayfa mu ne fa xarajnaa ma'ahu mooy bi yonent mi alayhi salaatu salaam mbooloo mu bari ñëw ba mu ne ba mu toogee neuf ajul te dixième année ba mu yëgle ko nit ñu bari ñëw medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ku nekk sa objectif mooy roy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam li muy jëf ngay jëf comme moom seydina jaabir mu ne ñu génnoon al imaam abu daawud am na lu solo ci xadiis bii nii abu xadiisu al e, mooy xadiis bu gudd bii nii am na partie yoo xamante ne nii e, daal dina koy e, Euh, solo waaye waaye nii nii nii nii nii ci guddaay bi ki nga xam ne moo ko solo mooy al imaamu muslimu bunul xajjaaj al qushayriyu an naysaburiyu rahmatullahi ala al jamii waaye bon am na ñeneen ñoo xam ne euh, solo nañ ay parti ci wàll wi nga xamante mooy xadis bu barkeel bi hada al xadis alsharif bi nga xam qad rawaahu lana al imaamu wa mawlaana jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma bi mu waxee loolu moom al imaamu jaabir mu ne kon bon parce que euh, kii lu mu tudd imaamu an-Nasaa'i am na lu mu ci indi imaamu imaam Abu Daawud wax nañ la sànq imaam nu maaja na ko noonu al imaamu Ahmadu daal dina ci indi moom itam am na lu ci soloon na bii mais pas ci seen guddaay nii waaw imaam al Bayhaqi voilà ci al Kubra as-Sunan al Kubra Abu Awaana ci musnadam Abu Nu'aym indi na ko ci mustaxrajam ñoom in Ibnul Jaarud boroom al Muntaqa al imaam ad-Daarimi indi na ko ci sunanam ak musannaf al imaam ibnu Abi Shayba ak saxiixu al imaam Ibnu Xuzayma al imaam Ibnu Hibbaan ak Abd ibn Humayd ñoo ñëpp indi nañ ko ci seen ah, ci musnadu Abd ibn Humayd Seydina kon bi Jaabir bi mu waxee lool mu ne ñu génn ak Yonent mi alayhi salaatu salaam hatta ataynaa Dhal Hulayfa ba ñu ni ñu agsee Dhal Hulayfa ci la mu ne fa waladat Asmaa'u bintu Umays Muhammad ibn Abi Bakr Sayyidatu Asmaa bintu Umays daal di jur Seydina Muhammad ibn Abi Bakr loolu gisoon nañu ko ba mu yónnee ci yonente mi alayhi salaatu wax nañ leneen xadiis yi Seydina Abu moo yónnee yonente mi alayhi salaatu ne ko digal ko mu def lii mu sangu loolu waxoon nañ masalaay ki gis mbërëg ak ki nga xam ne dafa jur doom terewul mu sangu sangaay sangaayal ihram te tamit def lépp loo xamante ne ni moom la aji aj gi ki aj gi def suuf ko du wër kaaba gi comme niñ koy gisee bu ñu àggee ca sarif insha allahu taala ci xadiisu saydatu aishata radiallahu anha seydna jaabir mu ne ba ñu àggee foofu nag ba mu nettali xew-xew juddug seydna muhammadu bne abi bakr radiallahu anhu mu ne fa salla rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi lmasjidi summa rakiba alqaswaa xatta ida stawat bihi naaqatuhu ala albaydaa'i nadartu ila maddi basari bayna yadayhi min raakibin wa maashin wa an yamiinihi mithla daalik wa an yasaarihi mithla daalik wa min xalfihi mithla daalik wa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna adhurinaa wa alayhi yanzilu alqur'aanu wa huwa ya'rifu ta'wiilahu wa maa amila bihi min shay'in amilnaa bihi fa ahalla bitawxid labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk laa sharika lak allah allah allah kon Seydina Jaabir ñuy continuer kon ñu ngi ñëwaat nañ ci suñu yi waaye leen ñu génnaat ci parce que masala bi ñu wax léegi nii hein mooy kon ginnaaw bi nga xam ne kon ñun fi ñu yemoon mooy yonent ma lay saar saar mu ngi ci kaw war waayam naan labbayka allahumma bi umratin wa hajj hmm? loolu formule comme ni ko Seydina Anas ibn Malik ne maa ko dégg mu wax ko tamam ak see julli ñaari ràkka yooyu al asra bi dil xulayfa mu fanaan fa ba mu xëyee ba mu xëyee beneen xadiis Seydina Jaabir Anas bi moo ko wane mooy ba mu jullee zuhr ci la génn war war waayam xatta stawat ala raxilatihi ahal la waaw mu wax labbayka allahumma bi umratin wa hajj waaw léegi nag léegi euh, Seydina Jaabir radiyallahu anhu mooy fii nii xam nga waa itlaq fii lañ doon tegtaloo ne bon lii day wane ne parce que ahal la bi tawxid waxul yow ahal la bi liñ fi wax léegi mais dañ naan la yeneen riwaay yi ñoo ko reela yeneen xadiis yi yonent saa salaam yiñ soloo ci moom yeneen saxaaba yi te Seydina Jaabir ci boppam soloo na ko ci beneen yeneeni càllala yu wuteeg bii que ne yonent saa salaam ahal la bi muy ihlaal wax na lu leer que ni lii lay def waaw lii nag mooy après bi mu waxee Seydina Jaabir nee na léegi nag mu ñuy décriral fi ñu newoon nan la mel bi bi mu ne fa salla rasulullah kon yonent bi alayhi salaatu salaam julli fil masjidi mooy ci jàkkaay Dal Xulayfa waaw summa ginnaaw gi rakibal qaswa mu daal di war kon waxaale nañu gisoon nañ li it gisoon nañ ko bi ñuy dal lijjanti yooyu mu war alqaswa ah gëlee moom goo nga xam ne mooy alqaswa ah. xatta ida stawat bihi naaqatu ba ni nga xam ne mooy da ko war ba nga xam ne gëléem gi nee na coow taxaw mooy mu yéeg gëléem da ngay day nga yéeg mu jóg ba taxaw ba taxaw temm alal baydaa ca suuf sa foofu comme ni al imam alxafiz ibn kathir nga xam ne mooy xusayf ibn abdirahman aljazari yu waxoon déedéet mooy ci kaw si mooy ci buntu jàkk ji noonu rek naa Jaabir nee na nazartu ila maddi basari kon gis nga fii ñu yem nii nee na bi yonent bi alayhi salaam ne ci kaw gëléen gi ba ihlaal man maa ngi xool ma xool ila maddi basari ma xool fi sama bët mën a yem ma sànni sama bët bayna yadayhi li féete ci kanam jàkka ji mooy fi yonent saa salaam taxaw ci buntu jàkka ji fi mu yéeg ci warwaayam ma xool ci kanam min raakibin wa marche mais maa ngi gis nit ñi ni ñu baree ñii ñu ngi war ñii ñu ngi dox allah wa an yaminihi ma tourné xool ne xaar ma xool ci ndejoor bi ma xool droite misle zalik ma gis même mbooloo mu feese noonu mooy daal mbir mi man sama bët moo am fu mu yem ngir ñu may gis yem foofu moo tax bari nañ hmm? <laughs> moo tax bari nañ mooy c'était des milliers et des milliers et milliers de personnes waaw <laughs> moom daal bëtëm mooy xool ba fëtëm ba fëtëm yem waaw foofu moom moom fa bëtam yem fa la fa la nit ña yem mooy dépassé nañ ko tellement dañoo bari ma xool sama ndeyjoor misla daalik ñiiwa ngi war ñiiwa ngi taxaw fees daal ñiiwa ngi dox waaw nee na waan yasaar yi après ma xool sama ndeyjoor sama gauche la daalika ma gis la même chose nit ñi fees del fu ne wamin xalfi yi ma xool ca gannaawam moo ca côté jàkka jeg beneen côté ba lool nag bul foog ne jàkka ji mooy dañoo defoon ngandum mur comme jàkka yi ni ñu xam nii loolu après léegi la mel noonu ak ak bon mooy après loolu lañ defar ay jàkk nga xam ne Zal Xulayfa du benn jàkk sa kese fa nekk sax waaw du moom kese waaw parce que masjidul aqiq xam nga al aqiq am na sax ñu ne al aqiq moo gën a jege moo gën a jege Medina que Zal Xulayfa même bu dee ne. Euh, mooy yaatuwaay yu Dul Xulayfa ni mu yaatoo mais al Aqiiq ngay njëkk a jot moo gën a jege Madina soriwul entre soriwul Baqi' yenn sor yi hmm? léegi mooy euh, nee na ma xool gisuma ma gis mu fees fa sama bët yam mu fees del mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna azhurina te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woon suñu biir wa alayhi te ci moom yanzilul qur'aan la alqur'aan di wàcc waaw wala wa alayhi yunzilul qur'aan te ci moom lañuy wàcc alqur'aan wala wa alayhi yanzilu lay wàcc alqur'aanu alqur'aan waaw wa huwa mu ne tamoom nag yonent mi alayhi salaatu salaam yaarifu ta'wiila mooy ki xam mooy ki xam mooy kiy leeral alquran mooy yi nga xamante ne nii ndax alquran daa am loo xam ne liñ naan euh, euh, euh, tafsiru quran bil quran ah hal ataaka xadiitul gaashiya ah mooy ñan wujuhu yawmaydin xaashi'a wala bi mu naan la uqsimu bi yawmil qiyaama non non non euh, waylul lil mutaffifiin al mutaffifiin mel ni dañ ne waa borom bi ñan ñooy mutaffifiin mu ne alladina mooy ñi nga xam ne idaktaaloo ala naasi ah ah yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun voilà mu nett mu mu wax lan la euh, mutaffif di tekki hein mu dal di wax li mutaffif di tekki voilà kon nag yonent bi sa salaatu salaam mais léegi loolu benn la beneen bi mooy euh, sunna di leeral alquran comme yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne suñu boroom nee na damaa wàcce ci yow mooy sunna ngir nga leeral nit ñi li ma wàcce ci ñoom muy alquran ah mu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam wa alayhi yanzilu alquran wa huwa ya'rifu ta'wilahu moo xam li alquran waxu borom bi lan la ci jublu te lu mu ñu digal nag waaw comme moo ko xam nag waa ma amila bihi min shay'in amilna bi Seydina Jaabir mooy nettali ba léegi lépp nag lu mu ci jëf te looloo tax ñu génn ñun ñëw wax na nit ñi niñ baree looloo leen tax a jóg loolu day wane saxaaba yi ni ñu xëre woon ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom fi woon comme li nga xam ne ñu bari ci suñu doomu jamono loolu la def waaw jëf ju ñuy def sax boo déggee ñuy laaj ndax lii farata du farata mooy boo bés wala sunna la bés boo leen nee sunna la dañ koy bàyyi waaw ay anti sunna dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wal iyaadu billah waaw moo bari léegi yàkkamti nañ ñu ne leen lii sunna la moom moom lii sunna la mooy ah kon dama ba waaw saxaaba yi nag meluñu noonu radiyallahu anhu ñoom neewul woon def ay distinction boo jëfu yeneen saa salaam bon lii lii ñoom dañuy def parce que mooy cosaan moom da ñu royloo bu ñu ko waru def dinañu ne lii bu leen ma ci roy voilà dina ne lii bu leen ma ci roy kon lépp lu mu jëf ñu jëf ko fa ahalla bi tawxid kon ginnaaw ba mu defee ihlaal bi ñu gisoon mu def fa ahalla mu yëkkati waxoon nañ ahalla al ihlaal mooy yëkkati kaddu ca kaw bi tawxid ci kalimatu tawxid mooy baatu wéetal yàlla mi nga xamante ni subhaanahu wa taala amul koy bokkaale te waruñu ko bokkaale lan la doon wax mu ne mu nga naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak waaw kay mu ne kon ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy naan labbayk allahumma labbayk waaw labbayk allahumma labbayk loolu la doon wax labbayk laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak allah <laughs> ha mu ngi noonu lii lañu naan talbiya lii lanu naan talbiya mu ngi naan kon labbayka allahumma labbayka labbayka mooy lan mooy lan lay tekki labbayka <laughs> mooy wuyu naa la waaw mu ngi jóge ci labba labban waaw buñ nee labba al insaanu al makaan labba bil makaani labba muusa bil makaani il baabaa <laughs> hein <laughs> mooy sax na mooy des na fa waaw mooy loo xam ne nit ki day takkook moom labbayka allahumma mooy maa ngi takkook pare ngir topp la topp la ak takkook topp goo xam ne du deñ waaw labbayk waaw moo tax ci labbaa la jóge labbaa mooy waa ji bu nee labbayk waaw léegi mooy euh, dangay dangay dangay wuyu ki nga xamante ne nii mooy ci la woo waxoon nañ la nag wuyu bii mooy wuyu ba nga xam ne moom la woote woon seydina ibrahim ne ko wa azzin fi naasi bil hajji yatuuka rijaala waaw wooteel ci biir nit ñi nga yëgle nee na ñëw ak sama néeg bii ba mu ko defaree ba pare comme yooyu xadiis yooyu gisoon nañ leen ci bi euh, bi ñu doon gis ci zaarul xujjaaj comme xadiisu mawlaana bnu abbaas ah, radiyallahu taala anhu wa anhuma wa ardaahuma comme ni nga xamante ne ni eh, moom la ahmad bnu manii daal di soloo ci musnadam waaye naka noonu al imaamu bnu abi xaatim ah soloo na ko Euh, mu mu mu mu mu Seydina Abu kii nu mu tudd Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu mu ne yonent ma lay sa kii bokk nu mu tudd Seydina Ibrahim bi mu paree lamma faraga Ibrahimu min binaa'il bayt qiila lahu addin fi nnaasi bil hajj qaala rabbi wa maa yablughu sawti qaala addin wa alayya al balaag ah mu ne euh, léegi. Euh, naka noonu ku mel ni Abd ibn Humayd daal na koy solo ah, boo demee al imaam ibn Jarir ah, ak ñoom ñooñu daal dinañ koy solo ci Mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ba pare moo tax imaam al-Hafiz ibn bi mu di ca imaam ba ca imaam ibn Abbas yu dëgër lañ wal asaaniidu ilayhim ñoom ñii ak ñiñ ko jële muy ñoomin Mujaahid Ataa Ikrima ñoomin Qataada yooyu yëpp yu dëgër la ba àgg fa ñoom mu ne Seydina Ibrahima alayhi salaatu salaam keroog bi nga xam ne ci la paree liggéey Kaaba ji zaadahallaahu sharafan dañ ko ne azin fi naasi bil hajj yëgalal ci biir nit ñi mooy yëgleel defal publicité bi woote bil hajj ci aj waaw yëgalal nit ñi qaala rabbi mais comme que moom mu ne mu sama borom boroom bi wamaa yablughu sawti waa sama baat bii bu may waxee taxaw fii ci montagne Makka yi bi ma paree taxaw ne ne wuyu leen ñëw leen ngeen aj sama baat bi moom fu muy moom moom moom porté mbaa dina sori nee na borom bi ne ko subhaanahu wa ta'ala addin ne ko yow yëgleel rek waxal rek waale yal balaax man maa jottali nee na nag fa naadaa ibrahim seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wasalaam daal di e, wax nag ca kaw ne yaa ayyuhannaas kutiba aleykumul hajju ila baytil atiq waaw nee na loolu la woote keroog yaa ayyuhannaas ee yéen nit ñi kutiba aleykumul hajju bind nañ mooy dogal nañ farataal nañ ci seen kaw alxajju ilaa ilal baytil atiq ci néeg bii nga xamante ne mooy néeg bu barkeel bii néeg bii nga xamante ne moom la pare nii moom la pare nii ci e, daal di koy tabax waaw léegi moom ba wootee loolu mu ne fa sami'ahu min bay min samaa'i wal ard suñu gorom mi ne ko woon wooteel dinaa jot dinaa jottali hein mooy këne mbir mi ah mu dégg ko diggante ñu nekk asamaan ak suuf ah min bayni samaa'i wal ardi mu ne afalaa tarawna anna an-naasa yaji'una min aqsal ardi yulib yulab yulab yulibbuun wala yulabbuuna yulabbuuna mu ne xanaa gisu ngeen kene dañuy jóge fa gën sol ci suuf si ñëw di wuyu si wuyu woote boobu nga xam ne moom la seydina ibrahim alxalil euh, alayhi salaatu wassalaam woote woon waaw waaw moo tax mawlaana ibn mu ne fa ajaabuuhu bi talbiyati fi aslaabi rijaal wa arhaami nisaa waaw léegi ci la doon waxe ne wa awwalu man ajaaba ahlul yaman fa laysa xaajun yaxujju min yawma min yawmi idin ila an taquma saatu illa man kaana ajaaba ibrahima yawma idin alayhi salaatu wassalaam mu ne ba léegi mawlaana ibn Abbaas mooy wax waaw mu ne nit ñi daal di koy wuyu waaye bañ koy wuyu mu ne bit fi aslaabi rijaal ñee mooy ci ñii ñu ngi woon ci seen geñoog baay mooy ñoo juddooguñu woon mooy xaaju ñoo juddu wa arxamin nisaa yi ak seen mooy ci seen uh, utérusu yaaya wa awwalu man ajaaba mu ne ñu njëkk a wuyu nag mooy ahlul yaman mooy waa yaman mu ne fa lay sa xaajul amul kenn koo xam ne day aj déppi boobu ba ba ni ba ni kii di taxawee yawmal qiyaam lu dul ne mooy ñi wuyu woon ñoom ñooy aj ñoom ñooy ñoom ñooy tontu ñoom ñooy ñëw ku wuyuwul woon na yow doonoo ci woon bokk mais leer na ne ñépp wuyuwul woon loolu moo tax ñenn ñi duñu mën a aji ñenn ñi duñ dem léegi nag kon loolu la doon wax mooy labbayka allahumma mooy wuyu woote boobu labbayka wuyu naa la allahumma yow suñu boroom labbayk wuyu naa la mooy ngir feddali wuyu gi waaw sax ci wuyu ko ngir def li nga xam ne moom moo la fi indi ak jaamu ko ak wommatu ci ay digaleema ki tereem mu ne laa sharika laka amoo bokkaale mooy amul lu ñu lay bokkaale le laa sharika amul associé laka ñeel la labbayka wuyu naa la innal hamda mbooleem xeetu cant yi dëgg-dëgg cant wan ni'mata ak xéewal lépp luy xéewal ak lu xéewal xéewal war laka ñeel na la yow borom bi subhaanahu wa taala wal mulk waaye naka noon nguur waaw ku ñuy sant ku ne rek cant gi ñuy cant buur yàlla ci la ci la jóge waaw waaye xéewal gu waaye am mooy ci buur yàlla la jóge wa ma min ni'matin xéewal am rek mooy fa min allah ci buur yàlla la jóge moo tax ñàkk xéewal di ko di ko jiiñ nit ñi naan diw la loolu moom loolu loolu boo moyul ci shirk la lay dugal mooy leneen saa salaam doon wax naan nit ki eh, ihris ma yanfa'uk xëral ci li nga xam ne moo lay jariñ wa tawakkal allah wala ta'jaz tanga nga wàkkiirlu ci buur yàlla tabul yokkat bul désespéré ñëw na non lii moom du ma lii moom du ci génn lii moom jarul sax ma koy commencer waaw waaw tabul dara xewee nag bu fi nekk naan o man de moom law fa'altu kaza lama kaana wa kaza ay woy bu ma defoon lii hein bu yàlla dogalee ba pare nga naan non non man nag je l'ai raté de peu il suffisait ma jàndoon fee rek bu ko defoon lii nii duma dal quoi waaye danga naan fa qadarallahu wa ma sha'a faal buur yàlla daal dogal na te lu ko neex képp nag dong lay dogal fa inna law ndax law kat day ubbi buntu seytaane seytaane dafay jaar ñu bari te loolu ñun wolof yi xam nañ ci dara loolu moo tax euh, euh, actualité wolof walla dundug wolof boo seetloo dëgg-dëgg amul dara lu muy delloo ci yàlla déedéet bu neexee mu ne njàmbaaru boppamam la waaw xamoon naa ne man loon deme lu wuteeg nii mu demee waaw xamoon naa ne waru a mën a deme nii lu dul nii rek non damaa yàgg sonn ci affaire bi dama koo yàgg a topp te bu naqaree mu ne diw moomu um wala boo demee am na ku may yàqal yëguma ko am na ku may liggéey fenn foo xam ne xaw ma ko sama yaram wi neexul fan yii loolu moom ah xam naa am na war naa dem seeti maaman yi mooy yow léegi kooku bu dundee noonu ba dee ana moom dundam goog lan gëm dogal gi doon woote lan la ci gëm ne mais lan mooy xew goog lu yàllay def ko ana lan la yàllay def ci loolu lan ci dund waa jooju ndeem bu neexee moom la bu naqari gaa la hein loolu nag kon nag inna alhamda dëgg-dëgg cant wa neexmata xéewal la ka am xéewalit naan diw la waaw buur yàlla nee na sant ku dul sant nit ñi du sant eh, ku dul sant bokk nit ñi loolu dëgg la ku sant ni ñi doo sant yàlla te buur yàlla daa bëgg ñi mu jaaral xéewal gi ci seen loxo gi agsi ci yow nga leen di sant waaye nag teggi fi buur yàlla complètement moom naan diw la diw la kese même même même ne buur yàlla la sax jomb nga ko wala waaye non déet loolu nag loolu it façon shirk la waaw kon nag mu ne alhamda lii mooy ahal la bi tawhid gis nga baat yi bu ma ñëwee di di di toroxlu fii nii ngir ñëw def si aj gii may def defuma ko ngir comme li ñu waxoon keroog ñu ne ajaratu diw walla ajaa diw wala soxna diw walla kii alaaji diw déedéet ñu nga boole ko ci sa palmarès yi déedéet man labbayka allahumma buur yàlla yow laa wuyul labbayka wommatuna pare naa ngir wommatu ngir jaamu la te amoo kuñ lay bokkaale de sama ñëw gii di aj bokkaale ma ci kenn ak yow ku mu naqari nag parce que maa ngi def li nga digal mais affaire am ah. waaw képp ku fi naan moo bu ma ñëwee aw ma taawu di jënd serite mais du ma ko jënd du ma koy jënd di jënd serite ba ba rate yoo xam ne man dama faa dem ngir jaamu yàlla bu ma ko manee bon baax na mais nag bu ma ko manul aw ma caaw manuma ko waaw képp nag koo xam ne moom ŋàññ na ma parce que diw mii moom ñeneen ñee ko tane alors que ñam naan ñoo ko tane boo moyul seen aj baaxut parce que boo moyul am na yoo xam ne dañ koo bàyyi ngir uti seri ca mu yàq seen aj ta ci dara yow nag nga def li nga war a def amoo jot loolu nga ñëw ñu lay ŋàññ garaawul ndax yaa waxoon bu dañ naan la fàttalekul yaa ne woon labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka amul lu ñu lay bokkaaleel kon nag gars yi bàyyi leen ñu wax moom nga wuyu woon de wuyuloo woon gars yi bàyyi leen ñu protester te nga muñ rek te leen di ñaanal bu yàlla gindi leen waaw jarul nga leen di mere innal hamda dëgg-dëgg cant mboolem cant wan neemata waaw ak xéewal laka na la wal mulk ak nguur waaw allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha waaye yaay xëj yaa yow buur yàlla maalikal mulki yow yaay maalikul mulki waaw boroom nguur ku yor nguur rek buur yàllaa la ci daggal te comme que nag dañ la cee daggal na la leer ne du sax ci sa loxo waaw lu ñu la jox tuuti la te bu moo tax mu ne moo koy jox ku ko soob mais moo koy rocci wa tanzi'ul mulk mooy këccaat rocci waat nguur ci ku ko neex ñaati nit ñoo fi néewoon ay président ñii sax déclarer seen bopp ay roi hein toog ci xefu nit ñi sonal leen jàpp ne duñ fi jóge déclarer empereur waaw kenn ñemewu la xef ci dëkk bi lu wax wala nga wax lu leen naqari alal yépp ñuy seeni alal il suffit moom mu bëgg dara rek mooy kako moom ñàkk na ko ah mu naagu parce que naagoo yóbbaat ci loolu mais buur yàlla tanzi'ul mulk moom yow yaay xëcc nguur mu daal di koy rocc ci loxo mu mujj gaa yi daal di koy lyncher waaw fekk ko ca paleem buum ko toroxal ko wala sax ñu destituer ko yóbbu ko ci prison yi lu ne nag di ko dal daanaka mooy de nga foog ne kii xanaa kii du moo fi ne woon démb ndax ni santeem di dégradé wu ndax ñu mel noonu boo leen di yóbbu ci beneen façon bi boo mooy leen ñu faatu parce que mënuñu mënuñu yooyu surtout bu dul ay ay ay prison laaye yi lañ leen yóbbu yu Pays-Bas yi xaw ma cour pénale yi nga xam ne yu neex yooyu bu dee biir Afrique gée boo moyul tem nga dee wala fa lay jóge da ngay ne kii moom dafa paralysé ba faw walla dootul dox waaw feebar bu ne nag bu daal di génn yoo xam ne kenn masu koo xamal buur yàlla nag mooy joxe nguur moo koy nangu ci ku ko neex waaw ku nekk nag fa nga ne nag di fa nguuru walla ñu jox la fa pouvoir nga foog ne fii fi ngay sax mooy dangaa dof rek ndax war ngaa xam ne fii nga ne am na ku la fi jiitu woon te newatu fi wala ñu la fi jiitu woon newatuñu fi léegi nag naka nga mën a jàppe ne yow fi ngay sax noonu déedéet kon wal mulk yaa moom nguur laa sharika lak amul lees lay bokkaale kon lii mooy talbiya ji lii la doon wax labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak loolu nag lañuy wax talbiya lii mooy talbi talbiya mooy mooy substantif u labbaa biñ la waxoon mooy wuyu na euh, talbiya ji nag Seydina Jaabir nee na xoolal bi mu waxee nañ pare li mu doon wax mu ne wa ahalla nnaasu bi hada alladi yuhilluuna bihi falam yarudda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayhim minhu wa lazima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talbiyatahu seydinaa jaabir nee na kan eh, nit bi bi yonent saa salaam commencé wax lii nit ñi di wax lii mooy di répéter li muy wax mais mu ne waaye nag am na ci nit ñi mooy nit ñu bari ñoom la wax ne fu mu xool rek dañuy fees del nee na am na ñoo xam ne nag dañ ci doon yokk mooy waxuñu woon lii kese de waxuñu woon lii kese dañ ci doon yokk nee na yonent saa salaam mu leen doon dégg mais waxu leen dara delloowul seen yooyu ne de lu tax ngeen di yokk ci li ma wax te lool euh, léegi euh, nañ daaneel ba pare mu ne kon ñoom bi ñuy yokk falam yu yarudda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama alayhim shay'an minhu neewul kenn yow talbiya bi ma wax nii lii mooy talbiya talbiya mooy labbayk allahumma waxaan naa la ihlaal façon talbiya la talbiya mooy wuyu ihlaal mooy wuyu naa la mais damay damay damay koy wax ca kaw wax li ma yéene ban façon aj laay def après loolu nag da ngay talbiya bi te talbiya bi dafa am ay àtte yu ay àtte yu ci jëm euh, léegi mu ne nit ñi kon doon yokk ñii di wax di wax li mu wax mais di ci yokk mais waxu delloowu leen ci liñ doon wax dara neewul retirer leen li ngeen di wax te ngeen yem ci lima wax waaye mu ne moom nag moom alayhi lii la saxoo woon mooy lii la woon di wax labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka ah bokk na ci yooyu ci yokku yooyu mooy xadiis yi al imaamu muslim indi al imaamu muslim ibnul xajaaj mooy bunt bi nga xam ne suraax yi mooy ñi nga xam ne ñoo def ñoo def sharaawu euh, sharaawu saxiix imaamu muslim sharaawu saxiixu imaamu muslim ah, mooy bunt bi def ak talbiyatu mooy baabu tal mooy troisième bunt bi def ci kitaabul xaj baabu talbiyati wa sifatuha wa waqtuha bunt bi wax affaire talbiya ak façon wu talbiya ak ban waxtu lañ koy def loolu ah, parce que dafa ay xadiis yoo xam ne ñetti xadiis ñetti xadiis yoo xam pas ñetti xadis kese li mu indi ëpp na ñetti xadis waaye liñ la a wax mooy daf cee indi xadisu ñoom Seydina Jaabir ibnu Umara ak xadisu Mawlaana ibnu Umar la indi ak xadisu ñoom. Euh, waaw ibnu Umar ñoom moom rek la indi sax xadiisu non non xadiisu mawlaana Umar kese la fi ak bu mawlaana ibnu Abbaas waaw mais xadiis yi indi yëpp na loolu mais dañ la bëgg a wax ci saxaaba yi nga xam ne ñoom la ko jëlee ah kii mu ne Seydina Abdullah ibnu Umar mu ne mais day wax lu mel ni li Seydina Jaabir wax fii ah al imaamu muslim xadiis bi nee na mu ngi jaar ci imaamu Maalik Yaxya ibnu Yaxya at-Tamiimiyu ah mu ne qara'tu ala Maalik mooy sëriñam bi imaamu muslim mu ne liir naa ci imaamu Maalik mooy an Naafi'in mu jële ci Naafi' mawla ibnu Umar an Abdillah ibnu Umar mu jële ci mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu anhuma mu ne anna talbiyata rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne talbiyatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo doon labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku laa sharika lak mooy la même chose moo tax lii dañoo dëppoo ne lii mooy talbiya waaw talbiya moom nii la léegi lii nii gis nañ ko sànq mu ne lii mooy talbiya yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye mu ne wa qaa qaala Naafi' mu ne wa kaana Abdullah ibn Umar waaye sama sëriñ nag di Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yaziidu moom nekkoon na bu doon aji di def talbiya da ci doon yokk yaziidu fiiha daf ci doon yokk naan labbayka labbayka wal amal da ci doon yokk loolu naan la labbayka wuyu naa la labbayka sama borom wuyu naa la pare naa ngir wommatu ci li nga xamante ne nii mooy say ndigal te tere li nga xam ne mooy say tere labbayk allahumma labbayk labbayka labbayk wa waaw mooy pare naa pare na ngir topp ci li nga xamante ni ah mooy li nga xam ne wommatu ci liñ ma digal waaw mu ne pare na wa sa'dayk mu ne ah li nga xam ne war raxba waaye balaa war raxba am na lu wal xayru voilà wal xayru wal mooy yiiw yiiw lépp gépp giiw ilayka bi yadayka bokk mu ngi ci say loxo labbayka wuyu naa la war raxba u xemmeem téef li ñuy xemmeem ilayka ci yow la jëm te mooy ci yow la jóge te ci yow la jëm wala amal jëf ju yiw jëfu jaamu yàlla ju jaar yoon joo xam ne ju yàllay nangu la wala amalu ak jëf loolu lépp ilayka ci yow la jëm waaw ilayhi yas'adul kalimu at-tayyibu wal amalu saalihu yarfa'u suñu boroom nee na ilayhi ca moom yas'adu la yéeg jëm al kalimu tayyib waaw kàddu gu yiiw kàddu gu yàlla la jëm ah ilayka yas'adu la yéeg wal amalu saalihu ah jëf ju yiiw nag ah jëf ju yiiw jëfu yiiw moo ko yéegal waaw parce que loolu moo tax wax baax na lool mooy wax joo xam ne dafa war a ànd ak jëf wax kese lu ci doy non sinon bu doon loolu mu simple kon kay ku nekk xanaa waroon a toog sa kër naan labbayka allahumma labbayk jëf dafay war a ànd foog nga dem waaw kon moom loolu la ci doon yokk labbayka labbayk wuyu naa la wuyu naa la wasaadayk waaw wommatu pare naa ngir wommatu tati ta tamit wasaadayka tay tay nga li nga xam ne mooy li li euh, jàppandal voilà jàppandal ngir man laa jaamu ngir man laa topp maa ngi lay ñaan nga mooy loolu ci yow lu jóge ya yow laay ñaan nga dimbali ma ci ak ndimbal ginnaawum ndimbal wasa'dayk wal xayru bi yadayk yiw ci sa loxo la ne war raghba'u yi nga xam ne moom lañuy ñuy xemmeem ilayka ci yow la jëm wal amal ak jëf kon lii la Mawlaana Ibn Umar doon yokk waaye boo seet à vrai dire sax Mawlaana Ibn Umar lii nii nii baayam moo ko ci doon yokk moom moom itam da ko doon yokk am na tamit keroog yonent saa salaam mooy yii nii mu doon wax am na ci yenn euh, kii yoo xam ne nu mu tudd hadis yoo xam ne da da euh, dañ ne euh, kii bi biñ ci yokk noonu am na ñoo xam ne dañ doon wax naan euh, euh, euh, labbayka zal maarij yonent ma lay saa sàmm di leen dégg te waxu leen dara waaw mooy yii sëy naa jaabir na nit ñi di wax yonent saa salaam mais waxu leen dara ah ah waaw. mooy Seydina Omar da ci doon lokku lii Seydina Abdullah ibn Omar wax waaw comme Seydina ibnu Mas'ud nee na kaana min talbiyati nabi bokkoon na ci talbiya ak yonent mu tudd ci lii mooy bi ñu gis nii labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata wal mulku laka la sharika lak Seydina Omar Seydina Abdullah ibn Omar nee na Seydina Omar yokku lii waaw da ci moom dane Seydina Omar kaana moom Seydina Omar da ci doon yokk yii nii nga xam ne moom la wax moom Seydina Abdallah ibnu Umar radiyallahu anhu doon wax labbayka allahumma labbayka wa sa'dayka wal xayru kulluhu fi yadayka war raghba'u ilayka wal amal ah keroog imaam Muslim al imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi wax nañ la solo na bokk nañu solo xadiisu Seydina Jaabir bu gudd bi mais pas ci les mêmes termes que Muslim ci beneen wàll moom nee na keroog nit ñi liñ doon yokk li Seydina Jaabir ne nit ñi doon yokk yonent saa salaam di leen dégg te delloowu leen liñ doon wax mu ne am na ñoo xam ne dañ doon wax keroog naan ci riwaaya imam Abu Dawud mu ne wan naasu yaziduuna nit ñi ñu ngay yokk naan zal maarij mooy labbayka zal ah ci riwaa imaam al-Bayhaqi labbayka zal ma'aarij wa zal fawaadil mooy labbayka wuyu naa la zal ma'aarij yoon yi les voies yi jëm voies yi jëm ci borom bi moom yi nga xam ne bi nga xam ne moom voies yi jëm ci moom moo leen tëral te moom mooy yoon yi nit di yéege di àgg ci borom bi subhaanahu wa taala di àgg ci biiw yooyu yépp yow mi nga xam ne yaay zal ma'aarij ah labbayka wuyu nañ la am ci riwaay imaam nee na nit ñi lii lañ doon yoo ko keroog ci riwaay imaam al-Bayhaqi zal ma'aarij wa zal fawaadil yow mi nga xam ne yaay boroom ngëneel yi waaw ku am ngëneel buur yàllaa la jox ci ngëneelam ah daalika fadlullahi yutiihi man yashaa'u wallahu dhul fadlil 'azim lii mooy daalika lii de mooy fadlullahi mooy ngëneelu yàlla yutihi moo koy jox ma yasha'u ko soob wallahu tabur yàlla dhul fadlil azim mooy boroom ngëneel gu rëy rëy rëy gi gu màgg gi waaw kon yonent mi alayhi salaatu salaam lii la doon wax bi yeroog bi mu nekkee ci war waayam ba dox labbayka bi umratin wa hajj après dafa commencé labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika laka labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak ah lii la doon wax ah mu ngi noonu te keroog ah <laughs> Allah <laughs> kon lii la wax kon lii la yeneen ma lay saa saa wax léegi nag kon gis nañ saxaaba yi kon ngi yokku ñii wa ñu naan zal maarij wan naasu yaziduuna dal maarij mooy la bayka dal maarij waaw yeneen ciment saa saam di leen dégg neewu leen sopp alt lu tax ngeen di ngeen di wax dal maarij kan moo leen fi wax loo dal maarij yem leen ci lima ma wax déedéet waxul loolu hmm? kon mu ngi noonu kon mu ngi noonu loolu la nit ñi doon wax euh, léegi nag. lii nag dañuy ci la ñuy kon kon ñu ngi fii lii nag da koy wax di ko wax yoon bi yépp dinañ gis yoon bi yépp moo tax mu ne wa lazama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam talbiyata mooy du wax rek ñu commencé mu ne labbayka allahumma labbayka labbayka la mu jeex déet da koy wax di ko wax du tee nag am ay yenn yoo xam ne day taxaw te rawatina dini comme ni ñu koy gisee yow ndax ab lii nii moo ñuy dugal ci masalaay talbiya waaw masalaay talbiya xam nga loolu moo ñu dese Dul Xulayfa ñi mooy yonent saa san kon yéeg mu ngi départ kon yéeg na ahalla bi umratin wa hajj ba pare commencé di talbiya wa lazama talbiyatahu mu ngi taqoo ak li nga xam ne mooy talbiya di labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka di ko wax dañ koy wax di ko wax rawatina booy changer position ak booy changer booy yéeg wala ngay wàcc ah léegi nag kon ci euh, masala yi la gis mooy masalaan talbiya lan mooy àttee talbiya hmm? mais lii nii lan mooy àttee mooy est-ce que ruknu la min mooy est-ce que ruk mooy ponk la ci ponk aj yi wala mooy farata la mooy est-ce que lii farata la goo xam ne ku ko bàyyi ku ko bàyyi hein yow foog nga defaat ko wala boog waajib la oh waaw loolu tamit xoola bu dee ngiiru imam Malik hein ñoom fard ak waajib loolu benn lañ masa ci fiq lépp benn la ba des ci ak waaw aj moom buñ nee lii fard la ak liy waajib loolu dafa am na wuute surtout rukn ak waajib xam nga ruknu mooy ponk fard mooy farata waajib mooy loo xam dafa war mais ñoom fii dañuy def différence entre fard ak waajib waaw fard yi muy arkaan yi nga xam ne yooyu moom boo ko bés bés bés boo ko bàyyee loolu moom boo ko bàyyee automatique defoo ko du mooy yow sa aj day yàqu alors que waajib mooy loo xamante ne dañ naan waaw farata la nga def ko waaye nag ah waaye boo ko bàyyi mooy boo ko bàyyee yow euh, dangay dangay tour ngay tuur deret kon mooy euh, ñi nga xam ne dañuy kii ci euh, fiqhul maliki foog ñu bàyyi xel ci affaire boobu waaw ñoom waajib moo tax bo bo bo bo loolu nag boo ko xamul après da ngay jaaxle waaw le fait que des nga dégg leen ñoom maliki rahmatullah alayhim ñu naan lii waajib la waaw waaye nit ki ku ko bàyyi xam nga waajib yow ci julli buñ la nee lii lii mooy farataay julli yi boo ci bàyyee benn mais dama koy indiwaat bu ma waroon a sujoot sujootu dama koy sujootal mooy non nañ jël rukkoo ma waroon a rukkoo rukkoo ma ma waroon a ma doon julli eh, allahu akbar sëgg non rukkoo ma ma ñëw rek allahu akbar rek rek mooy rukkoo xam nga fa farata la ci ci ci ci julli mooy ne kooku est-ce dama après dama naan non naa continuer bu ma paree ma sujjóotul ko ñaari noonu mooy damay annuler rakka boobu noonu dama koy annuler parce que il faut ma indi rukkoo bi waaw parce que waajib la farada la fard la fa waajib la alors que bu dee ci ak buñ nee waajib mooy yi nga xam ne ku ko bàyyi hein deret ngay tuur mooy da rendi gàtt alors que bi boo ko bàyyee arkaanul xaj boo ci bàyyee benn moom mooy sa aj ak sa aj moo yàqu waaw sa aj ci boppam moo yàqu ta tu seras obligé tu seras obligé nga fay aj googu même bu dee dañ fay def cent sa kër sa brinoceer nga dëkk ñibbi cent ans li ñuy tere ki nga xam ne moo armal yépp dañ la koy tere moo tax loolu moo pro mooy problème bu rëy ci liñ doon wax sànq nekk fi di toppatooy sëriñ ca yow taw xamoo sax aj nu muy baaxe nga dem bàyyi loo xam ne ruknu la nga xam ne par force dangaa war a fay aj gi aj gi jeex na mooy yow da koy fay de toute façon da koy fay nga ñibbi sa kër Dakar toog te boo fa demee li ñu doon tere ki armal lépp dañ la koy tere ba booba ba nga koy fay parce que yow ma zilta muhrima gis nga conséquence ngand yooyu ñun léegi nga bàyyi ko fi xamoo yooyu yëpp ah di toppatoo ay réputation hajara toog aji ak ak ak alaaji c'est grave hmm? kon eh, mooy masalaay talbiya moom la war a gis insha allahu taala ah li jëm ci masalaay talbiya moom est-ce que moom ruknu la wala waajib la mooy farata la wala waajib la wala bokk mustahab la ci sunna yi la rek la bokk ak yooyu ak euh, mooy yi ci jëm insha allahu taala euh, bu ñu ko gisee nag après leen ay des mooy affaire miiqaat yi loolu bii passé dañ ko fàttew doxuñu lan moo tax mooy dañ noon bu ñu paree ci yëpp dinañ laaj ne lan moo tax Zul fa sax lan moo tax yeneen saa salaam commencé wul Medina affaire bi ahalla bil hajji après mu commencé labbayka yi foofu lu tax mu ñëw ba Zul Xulayfa fii def ko lu tax fa mu romb ci ci avant muy àgg Zul Xulayfa aqiq ca budd ba ñane moo gën a jege hmm? lu tax foofu noonu yemu bu yemuloon foofu def waaye mu ñëw ba Zul Xulayfa fii daal koy def dañ naan loolu nag dinañ ci ñëw ci lool mooy masalaam mawaaqiit yi insha allahu taala ah kon ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu dugg ci wàllu masalaay talbiya buñ ci ñu dugg ci wàllu Ah, mawaqit makaaniya yi nag moo tax ñuy wax mawaqit zamaniya yi waxoon nañ ko mooy li jëmoon ci ashurul hajj ta waxoon nañ la shawwal lay tàmbale zul qa'da ak zul hijja yépp loolu sax mooy li gën a dëgër te moo doon waxu al imaamu Maalik mooy waxu Maalik yi que ne zul hijja gi yépp la sauf que boroom xam-xam yi ci des ñii la ne dix jours yi la yépp am ñu ne ci neuvième jour la yawmu Arafa fa la yem waaye li gën a dëgër mooy waxu maaliki yi kene zul xijja yépp la kon shawal la zul xiyada ak li nga xam ne mooy weeru tabaski yépp mooy ashurul xaj loolu mooy mawaqit zamaan yi ñun nag mawaqit yi ñuy wax fii du yooyu ñun mawaqitu makaan yi la ñuy wax kon bii di ñëw insha taala talbiya <coughs> ñu nekk ci masala yi jëm ci wàllu talbiya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 wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin